amma dawaa'ul manni bil i'taa'i fa'lam bi anna mu'liyal i'taa'i haqiiqatan huwal ilaahu fadlan wa anta waasitatu rabbin jalla muy wax beneen feebar bu garaaw ci caay-caayi biir yi nga xam ne moom lay teqantal fii mu ne am maa dawaawu ndaal li nga xam ne mooy woppuk almanni mooy la koy faj bokk fajuk lay faj médicament yay faj almanni mooy di ñaax nit waaw te suñu borom waxoon na bu leen yàq seen euh, euh, seen seen euh, kii yi ngeen di def seen sarax yi bil manni wal adaa voilà di jox waa ji di ko ñaax oh yow xam nga ne bu dul woon man bés sàngam waaw suñu boroom ne lool nag yéen ñi gëm yàlla yaa ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu maalahu riyaa an-naas waaw ba ni laayee jeexe mu ne yéen ñi gëm yàlla bu leen yàq seen dépense yi ngeen di dépenser seen sarax yi ngeen di joxe ak yéen yu baax yi ngeen defe bil manni ci ñaaxaate wa adha ak waxu lor wax ju ñaaw ngeen mel ni ki nga xam ne rek day saraxe bëgg nit ñi gis ko te gëmul yàlla te gëmul yawmal qiyaam léegi joxe misaalam bana laayee jeexe mu ne kon feebaru di ñaaxaate defal nit dara ba pare bëgg moom mu la koy xoole saa su ne ba bu ëllëgee bés boo sàkkoo ci moom wala mu xool la xool bu la neexul nga naan tay la rek xam nga bu loon man moos daaw wala saa yi woon na bu yàgg wallaahi ba ma ko fekkee hôpital benn mbokkam bëgg ko woon waaw waaw cent mille cent mille francs lañ ma laaj keroog sama sama dund bopp laa laa laa xañ sama bopp waaw ngir moom mu wér waaye tey waaw baax na yow gars yi gis nga gars yi xool lan nii lañ meraa ah. non déedéet loolu nag ni ñu koy faje mooy lan fa ma dawaa man ni bil ata'i waaw mooy al mannu bil ata di ñaaxaate parce que la ngay jox waaja faalam xamal ne bi an na muuliyal i'ta gi i'ta yi ki nga xam ne mooy joxe moom mooy indi joxe gi ki nga xam ne mooy jotali joxe gi du yow xaqiqatan dëgg-dëgg huwal ilaahu mooy borom bi nga xam ne moom dong nañu war a jaamu fadlan ci ngëneelam képp nag la ko jaarale ci yow wa anta te yow waasitanu yow yow yow kanaan nga yàgg nañ ko fee wax yow mais jaaruwaay kese nga rabbiñ jàllaa ci ngëneelam la la taamu yow la la tànn yow boole la ci kanaw ci yi nga xam ne fa lay jaarale xéewalu ñenn ñi muy jaar ci ñenn ñi la yow dalaa jaarale ngir mu agsi ci waajee xamal loolu boo xamee loolu di nga xam ne kon yow dëgg-dëgg du yaay joxe ndax yonent la saa saa waxoon nañu inna allaha huwal mu'ti boroom bi dëgg-dëgg mooy kiy joxe mooy ar-razzaq inna allaha huwar razzaq dhul quwwati al matin yàgg nañ ko fee gis ci alquran borom bi mooy aji wërsëgalaakoon yow li waa ji am mu jaar ci yow dëgg la yow la borom bi ci ngëneelam la def mu jaaree ci yow postier bi du indi du indi lettre bi ba pare di puukare wu ci kaw ki mu jox lettre bi naan naan ko tagg ma parce que maa la jox lettre yàq moo ma yem voilà da xam ne du man maa ko jox lettre bi de. man damaa ñëw jottali ko leer yow itam alal ji ngay defal diw wala di ko doxal ay soxlaam wala di ko fajal ay soxlaam loolu da ngay xam ne borom bi mooy kiy joxe mooy kiy def man nag daf ma wax yóbbu lii de yow laa yow laa ko jox ngir nga jottalil ma ko diw. loolu bu ma ko defee lan laay xaar ci waa ji est-ce que naa taxaw naan ko ëllëg démb maa la jottali woon de xam nga ne yow maa non loolu doo ko def kon nag xamal lool boo xamee lool dina tax feebar boo bëri amaana nga mën cee génn insha allahu taala mu lay wax beneen feebar. mu ne amma hamiyatun wa kathratul ghadab wa hidatun wa dayqu sadrin bitataab fa hiya min axlaaqi shaytaanin la'in a'aadana al-mu'iinu minhu kulla hiin mu ne amma hamiya kanta fii laa bokk gis sa bopp rëy waaw ñun dinañ xam ne voilà bañ dëgg parce que ñoom diwa ci ne jàpp rek yow fo mooy une fierté bu ëpp waaw gaa yoo xam dañu fier de trop ci seen bopp ba jàpp ne ku dul ñoom ñoo la féete kaw waaw mu ne gis nga loolee wa kasratul xadab boole ci bari fee bari bari gaaw a gaaw a tarmet xamiya mooy vingt-huit bi ah almannu moo vingt-sept ñaar fukk bu ñaar fukk beeg juróom-ñaar mooy ñaar fukk ak juróom-ñett muy vingt wa kasratul xadab mooy vingt-neuf mooy ñaar fukk ak juróom-ñeent waxidatin ak tamit gaaw a nekk koo xam ne da nga réactif ci mooy gaawa a hein gaaw a mer gaaw réactif ku la def dara rek ci saasa nga fayu naan ku ma ko rëkkin ma dubbin na ko voilà façon yooyu nekk koo xam ne ku gaaw nga ci yooyu représailles gaaw doo muñal kenn dara doo mu muñal lenn tous dara waaw mu ne loolu wa dayqul sadrin ak xatu xol boobu muy trente lan trente et un fanweer beeg benn xidda mooy fanweer bi trente wa dayqu sadrin ak xatu xol bi taabi ci ay coono kese la yóbbe waaw nga xam ne nit ki day xat waaw xat jàpp ne xamiya moo gën nit ñi xamiyatul jaahiliyatil ula waaw ñun waa diw dinañ xam na duñ seen moroom man lu tax waay kii daf maa yëpp muy xanaa xamul ki muy waxal waaw yow nga nekk policier en civil si da nga civil waa ji xamul ne policier nga mu kii la nga naan eh, yow xamoo kay kii ki yow ah waaye ma ne même sax est-ce jar na ngay ngay ngay ponkal ponkal lu doon waaw wala kenn xamula mais borom am nga xam-xam wala yàlla may la alal nga ñëw foo xam kenn xamula fa waa ji di wax ak la waayow nga naan ko kii jàllal mu ne la waayow ma ne hé ma yow toppal naa nga daan ma jàllal léegi nga ne i nga mer mi kii ba futu kii xam naa xamul ne man maay kii way nga ne la é yow moom la ñuy wax xam yi yàlla jàpp wala ñun waa diw di yeen xam ne gaaw a ak yooyu gaaw a réactif lu ñu kii nga gaaw dóor tël doom muñal kenn dara xot xol mu ne yooyu fa hiya min axlaaqi shaytaanil lain loolu yii yépp ma fi tudd ci jikkooy saytaane mi ñu rëbb la bokk aadana al mu'inu yal na boroom bi nga xamante ne nii minhu yal nañu musal ci moom al mu'inu borom bi nga xam ne moom mooy jàppale jaam yi mooy dimbali jaam yi azza wa jalla kulla hin saa su ne yal nañu musal ci saytaane jikkoom yu bon yi léegi nag ana ko waaw kon nu ma koy faje mu ne dawaa'uhaa ilmun bi an laa fi'la haqiqatan illaa li rabbin jalla mu ne dawaa'uhu ni ngay faje yii ma fi wax yépp jikkoy seytaane yu yiis yii ni nga koy faje dawaa'uhaa ni nga koy faje ilmun mooy nga xam ne bi an na fi'la bi an laa fi'la amul génn jëf haqiqatan dëgg dëgg illaa kenn jëfu fi dëgg dëgg illaa lu dul li rabbin jalla lu dul ñeel borom bi nga xamante ne moom moo kawe moo màgg borom bi màgg dëgg dëgg mooy ci jëf waaw mooy nit ñi lii ngay gis ba tax ngay mer bi gaaw a réactif xotu xol ci ñoom di féet foog na yaa leen féete kaw xamal ne ñoom li ñuy jëf intermédiaire lañ alquran nee na wallaahu xalaqakum wa ma ta'malun borom bi moo leen bind ak seeni jëf bu ko jaaralee ci jaam yi loo xam ne neexu la yow da nga foog ne àddina bi dañ fee nekk lu la neex kese lay dal lool moo dul nekk laa wax waaw noo xool daa mbaru nekk bu yoboo nga xam ko wala nga faatu faatul moo gën a neppali laqad xalaqna al insana fii kabad la wax maa bind ay doomu aadama bi ci coono yow nga bëgg fee nekk dara lu naqari warulaa dal ku la def dara rek nga mer gi non xamal ne borom bi fii ma ne yëgal ne amul jenn jëf dëgg-dëgg lu dul que ne borom bi tabaaraka wa taala moom la namm moo ko nam moo ko jaarale ci jaam yi waaw te jëf yépp mën nañ ko ko askanale ci côté boobu ci côté xaqiqa waaye ci teggin kenn du ne lii wu lii lii loolu yàgg nañ ko li safaan li lool borom bee fi def luy même bu dee ne moo ko def waaw waxoon na la ne moo bind li baax mais moo bind tamit li nga xam ne mooy lu yées li lu baaxul li moo tax an-nafi'u mooy kii jariñ bokk ci turu borom bi waaye ab daar mooy kiy lore waaw nga xam ni kon lépp moom la waaw léegi nag mu lay wax beneen boo xam ne moom lay tëje waaw lii mu ngi tëj mu ne amma idha btulita bi isti'jali fadra bi daf'ihi li dhil jalali li annahu yuqi'u fi hirmani wasa amin wanadamin isyaani lii mooy bu mujj bi mu ne am maa daal beneen feebar wopp boo xam ne day laal xol yi lii bakkan yi takkook moom ci caay caayu biir yi nga xam ne moom la doon takkale fii bu mujj baa ngi te mooy fanweer beeg ñaar mu ne am maa daal idab a be bu dee ne des laa nattoo yow jaam bi bistin jaal yi nekk koo xam ne dangaa yàkkamti waaw yow sa lépp nga yàkkamti xuliqal insaanu ajula suñu borom nee na maa bind jaamu doomu aadama bi nit ki mu nekk koo xam ne day yàkkamti gis nga surtout bu bëggee dara du jox ànd ak xelam képp ku koy raisonné day jàpp ne kii di ko wax waxu xel defal ndànk day jàpp ne yow da koo soxore mbir mi da ngay bañ mu jot man na la fay tëb sax seeti keneen waaw ba niñ koy yëgee ci ginnaaw ne sawaay da nga ko wax dafa ko dafay bàyyi dem keneen ndax lu baax kese nga ko utaloon nga ko bëggaloon mooy yow bu dee dañ borom bi daf ci maandu teem la la nattoo nga ëppal mel nu mel mel noonu yàkkamti nooy def fadra toroxlul jëm ci borom bi waaw toroxlul jëm ci li dil jalaali ngir mag màggaay gi toroxlul ci moom dellu ci moom bi dafahi bu ko defee moom dina la mënal fañal fajal fegal loolu puusal la ko waaw waaw loolu la toroxlul ci sa boroom ngir mën a booy jañ feebaru yàkkamti toroxlul jëm ci borom màggaay gi li annahu ndax kat gis nga yàkkamti yuqi'u day day teg fii xirmaani mooy borom ba yàkkamti fan la ko yàkkamti ji woppam di dugal fii xirmaani ci xañ ko dina ko xañ lu baax lu mënoon a am ak yàkkamtee tax dootu ci jot waaw waaw moo tax man ista'jala shay'a qabla awaanihi uqiba bi hirmanihi moo tax loolu régal la képp koo xam ne dafa yàkkamti benn mbir boo xam ne yàlla dafa ne azza wa jalla bu lii xewee na kii am lii comme miraas waa ji nga xam ne dañ ne ah borom bi séddale na ko ci suuratu nisaa yi doom boo xam ne baayam dafa génn àddina moom kese mu ne fi amul keneen ku ko war a doon ku dut moom bu génnee àddina baay ji moom moo moom alal ji léegi moom mu yàkkamti mbir mi paa bi mel ni daal moom projet yi di gën a bari paa bi di gën a gudd fan rek léegi mu digle moom ci boppam soit mu rey baayam wala mu digal digle ñu rey baayam commandité le meurtre kooku buñ trouver preuve yëpp leer ne moom moo faat baayam nan lay demee uqi ba des koy des koy mbugale bi xirmaani ci xañ ko li nga xamante ne mooy ndono dootu ko am kon nag li annahu ndax yàkkamti yuqim dina rotal boroom fii xirmaani ci ñu xañ ko loo xam ne ndax bu yàkkamti woon manoon bu yàkkamtiwuloon manoon na ci jot waaye wasa amin moom yàkkamti day teg borom ci loo xam ne ak yokki ak tokki dangay nekk yàkkamti mbir gaaw di yàkkamti def doo ko jot nga defaat dangay mujj tokki ca la nga bëgg doo ko jot wa nadamin waaye it yàkkamti day teg boroom ci li nga xam ne mooy ak rëccu ndax yàkkamti mën na laa yóbbu nga wax ci deru nit lu dul noonu nga ñëw rek ñu ne la diwa def lii xalaatoo in ja'akum fasiqun bi na naba'in fatabayyanu doxewoo ko yéen ñi yàlla bu leen ab kàccoor dikkalee benn xabaar na ngeen ko leerlu defoo ko ñu ne la sa mbokk diwa def lii nga commencé dal ci kawam fu nekk nga wax lu ñaaw lu ne nga wax ko ci moom nii la mel ak yii dem ba ci biir gis ne deke waa ji da doon li mu waxoon amul ngay mujj di rëccu fekk rëccu weesu na kon mu ngi noonu fekk doon nga jëw nit wax nga ci moom lu dul noonu am nga sax bit koo xam ne jot nga koo dóor ci luñ la wax loo xam ne sa doom nga dégg kenn ki wax rek nga dóor ñu dem ba ci biir seen yaay ne ah demewul woon noonu wala benn waay bu ko fekke woon ne déedéet kii moo tooñ nga mujj di rëccu léegi nag loolu xam nga loolu lan moo ko teg lu dul yàkkamti kon yàkkamti dina teg boroom ci wana demin ak rëccu isyani waaye dina teg boroom ci li nga xam ne mooy mooy boroom bi azza wa jall ndax lan yàkk yàkkamti dina tax yoo xamante ne nii borom bi tabaaraka ko taala daf koo xaraamal nga daal di koy def parce que lan mooy li borom bi wax naan maranaan bu wolof yi naan maranaan bu la taxee naanum fóodit boo robinet yu ubbee nga rus nga am kersa. waaw nga yàkkamti mbir yàkkamti sa wërsëg tax ngay def loo xam ne dafa xaraam borom bi tabaaraka wa taala daf la koo xaraamal nga koy def ndax lan dak wërsëg loolu noonu mu yóbbu la ci mooy yàlla lan moo la ci dugal lu dul li nga xamante ne muy mooy asyaanu kon fii la bunt bi yam muy albaabu thani gis nañ kon sëriñ bi radiyallahu taala anhu fii la ko daanele bii di ñëw nag insha allahu taala ñu dugg ci bunt bu mujj bi moo xam ne moom fi lay tëje li nga xamante nii mooy mooy téere bi muy albaabu thalithu